ak tur yi ñu waxoon walillahi alhamdu walminna ñu ngi woon ba léegi ci tënk bi nga xamante ne nii moom lañ doon tënk xare bi nga xamante ne moom la boroom bi tabaaraka wa taala di nettali fii ci jàlbeenu laaya bi nga xamante ne mooy fanweer bi ak juróom-ñett ba ni nga xamante ne noonu la saar bi di jeexe walillahi alhamdu walminna kon ñu ngi woon ba léegi ci mal munaafiquuna alkibaar keroog bi nga xamante ne ni ci la yonent bi salawaatullahi wasalaamuhu alayhi di soññ way ngëm yàlla yi ngir ñu waajal xare bii mu jëm ndax dafa war a dem xare jeeg bilaadu bani asfar muy nit ñu mbokk ñi nga xamante ne ñooy waa qaysar di l'empire byzantin léegi nag gisoon nañu li nga xam ne noonu la ci doon taxawe ci minbar yeeg ci mbedd yeeg fu ne nga xam ne jamono yooyu lool rekk daanaka la ëppoon lu mu doon waxtaanee ngir ñu nit ñi ku nekk li nga man nga daal di ciy bokk waaye it waajal ngir mën a dem léegi nag gisoon nañ di way ju ngëm yàlla yi doon def ku mel ni ñoom Seydina abu aqil mi indi woon dama ne noon saa nisfu saa la indi woon mooy xaajuf saa la indi woon gaa yi naafiq yi daal di koy dugg ndax dafa liggéey ba dagar kaasaw ba am benn saa kese la am mu xaaj ko ci digg bi ne lii moom da koy indi ngir participer leneen li mu bàyyi ko waa këram gaa yi dugg ko Seydina Abdurrahman ibnu awfir radiyallahu anhu wëndi lu bari gaay yi daal di koy dugg ne kii moom day gistal waaye ak yeneen yi nga xam ne loolu lañ doon wax gisoon nañu tamit li nga xamante ne mooy mujahhizu jayshul usra muy seydina usman ibn affan alayhi ridwanur rahim rahimur rahman alhamdulillah la mu fa def nga xam ne daanaka moom ci boppam moo waajal xaaju booy lu ëpp ci xaaju armée yi voilà mooy comme tey rek ñu ne woon ab xare moo am boo xam ne dañoo soxlay F16 ay avion de guerre ay char de combat ay sous ñu ne benn nit moom moo ñëw daal daldi financé daanaka lu ëpp deux tiers bi moo ko financé allahu akbar nga xam ne kon ñooñu xoolal alal gi ñu doon am moo tax képp ku la naan am xalal am alal dafa xaram nañu toog fee rek ñun ñàkk toog bi yor suñu kurus kese mooy kooku xamul li muy def ndax xam nga ne mos lii Seydina Usmaan lii ci yonent bi alayhi salaam dige woon ndax ku ku ku waajal armée bi walahul janna waaye ku ko la te nag guddi googu Seydina Usmaan radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu dafa fa fanaane guddi gi yépp di ñaanal Seydina Usmaan kese allahu akbar loolu ma ne képp ku amoon cerse ci loolu ci yonent bi alayhi salaatu yow pexe nga léegi nag xalaatal ñu ne la guddi gi yépp ak moom ni mu doon léegi te yonent bi alayhi salaatu salaam suñu borom ne ko inna naashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila mu jël loolu lépp daal di koy consacré uniquement di ñaanal Seydina Ousmane ibnu Affan alayhi ridwanu rahman kon nga xam ne loolu moo kon ku naan alal mooy alal du mooy mbir mi ala nekk ca xolu ka yor alal ja loolu ndax yàllaa fa ne walla leneen a fa ne loolu moom moom mu ñàkk alal ak mu am alal ñoo ci yem wàññiwut tus kon nag loolu la kon nag naafiq yi ginnaaw loolu nag ñu ñëw defati yeneenu caay-caay mooy ginnaaw gi ñu daje benn kër quoi daal di fay daje ko ni ñu ko waxoon di waxtaane léegi nag ñuy waxtaan seen biir nag ne léegi ñoom nañuy joxe ay xalaat yoo xam ne bu yoboo mooy nañ ci mànkoo di ko doxal bu yonent ma lay saa saam di wax ndax bëgguñu ñu dem ba ci mbooloo mi ñii di wax lii ñii di wax lee ci ñoom ñu te seen biir ne yéen daal mu ngeen demee comme que lii la mu ngi laaj ñin ñi naan nañ leen dem di leen soññ ñun daal nañ fexe dem laaj ko ngànt ne ko daal ñun dañoo am ngànt xam nga suñu kër ñu kii yéeg waaw tool yaa kër gaag soxna seeg doom jeeg feebar yeeg loolu nañ joxe ay ngànt léegi nag bu ñu permettre bu ñu nee bu leen waaw toog leen ñu bañ a toog bu ñu bañee bu nee noonoo dem leen du joxuma leen ngànt ñu toog tamit ah suñu yoon new ci ah voilà léegi loolu lañ waxante woon suñu borom yooyu yépp dina ko tudd ci biir saar bii nii moo tax moo tax suñu Mawlaana Ibnu Abbaas doon wax comme nee ci sax yi te ñu waxoon ko al-Faadiha li nga xamante ne mooy mooy saar nga moo xaw wi suturaay munaafiquun al kibaar naafiq yu mag yi léegi nag lan lañ defaat beneen ñoom naafiq yi mooy lan ñu daal di ñëw dañoo am benn ñoom naafiq yi léegi nag bi yonent bi alayhi salaatu di daal di waajal li nga xamante ne mooy armée bi nii di waajal gaay di kii léegi nag nga dégg am ci ñoom ñoo xamante ne moom mu naan ci ñoom naafiq yi naan ñun daal gisuñu misla qurra'ina haula wala arghaba butunan wala akdhaba wala ajbana inda al-liqa léegi nag comme ni nga xamante ne noonu la ko mawlaana ibn Umar radiyallahu taala anhu daal di nettali léegi nag ñu naan ñuy saboote yonent bi alayhi salaatu ak ñi nga xamante ne ñooy saxaabaam ba pare di sa di saboote lenn ci saxaaba yi quoi naan man daal xoolal gaa xool leen di waxante seen biir xoolal gaa yee yonent bi alayhi salaatu salaam a ngi soññante ñoom ñu toog nee di xoole am na ñu ne non yonent bi jublu woon ci wax ji am ñu ne non mooy lenn ci saxaaba yi lañ doon ñaawal quoi naan nag xoolal man daal jaaxal nañu ñun masuñoo gis ñu yéemee ko suñu jàngkatu alquran yi ni ñu bëgg jàng alxuraan boo leen gisee ñu nekk fi di jaay ñàngum alquran mu mag ak nekk fi di tareeka di taxaw julli yëpp waaye kenn ginu leen a tapet ngeen kenn ginu leen a mooy bu féex amee ñu nekk fi di jàngal alxuraan waaye kenn ginu leen a rëy ay biir waaye te tamit kenn dàqu leen a wax lu dul expliquer wax lu dul demee waaye nag bu xare amee <laughs> bu boobaa walla aj banaay ndal liqa ma suñu gis ñu gina a bu xare jotee waral a ale que ñoom ñii naan ay jàngkatu alxuraan lañu waaye biir yu rëy yi léegi nag yonent bi alayhi salaam am nag ab saxaaba boo xam ne muy Awf ibn Malik radiyallahu taala anhu dégg waa ji di wax lool mu daal di ne ko wax nga lu amul kàcc kan nga teyow naafiq nga xaaral wax naafiq bi dinaa dem sax wax ko yonent bi alayhi salaatu salaam mu ñëw fekk yonent bi alayhi salaatu salaam suñu borom wàcce laay bi nga xamante ne nii ki lay wax ne gaay yi buy wax léegi nag waa ji bi ñu bi laay bi ñu yonent bi alayhi salaatu salaam waa ji daw agsi ñu koy wax mu naan yonent bi alayhi dama doon naxuudu wa nalab noonu dañ doon foog amit diine ji tamit ironie ci la quoi ah yonent bi alayhi salaam bu ko jàppee premier degré dañ doon waa ah loolu rek la quoi léegi nag yonent bi alayhi salaatu salaam naa leen ha abillahi wa ayaatihi wa rasuulihi kuntum tastahzi'un laa ilaha illa allah daal ya yàlla ak laayaam yi ak ndawam di di man alayhi salatu wassalaam ñoom ngeen di saboote daal naan dañuy saboote qad kafartum la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum comme ni ñu koy gisee ci biir laaya yi loolu beneen jëf la ju yées ju naafiq yi def waaye nag beneen boo xam ne bu pataala boo xam ne jëf nañ ko ci jamono jii mooy yonent bi alayhi salatu wassalaam wax nañ ne jamono yépp mu ngi waajal xare bi ana naka la ciy demee naafiq yi amul la ñuy def léegi waaja abu amir al fasiq <laughs> non waaju njàng la woon muy waajoo xamante ne nii moom abu amir al benn waay la woon boo xam ne dafa ne woon Medina doon wax ay wax yu rafet mais yonent bi alayhi salaam ñëw mu mere ko nekk am naafiq bu mag daal di dem mere woon yonent bi alayhi salaam taxoon nekkuloon sax naa fekk moom dafa wone ak kéefëram daal di dem Quraysh ginnaaw Badar mu dem foofule neneen ci la doon waxe ne éé neneen waa Quraysh dégg naa li leen dal metti na ma lool ci ray gi ñu leen ray ñoom Abu Jahl nag ñooñu léegi nag bu ngeen amaatee beneen xare bu ñu bu ñu taxawee rek man dinaa génn daal di wax ak waa Ansaar ñoom ñoo ñoom ñoom man lañ gën a bëgg sax seen bët yi léegi nag man léegi nag bay xawee mooy ca ghazwat Uhud foog naa waa loolu ñëw ak seeguñ ci ndax ñëw guñ suuratu Ali abu amir alfasiq te dinañ la wax kan moo doon doomam ci saxaaba yi radiyallahu anhum nga gis suñu borom mi nga xam ne mooy génne luy dund génne ko ci lu dee waaye mooy génne lu dee jële ko ci luy dund moom nga xam ne ku kat alfasiq abu moom arrahib lañ ko doon woowee jaamukatu yàlla bi yonent bi alayhi salaam tudde ko non kooku mooy alfasiq ki nga xamante ne nii dafa génn topp te ki nga xamante ne nii mooy kaccoor bu mag bi mooy abu amir moomale alfasiqu léegi nag bi nga xamante ne nii nag dafa demoon Sham ginnaaw xare boobu Uhud mu daal di mooy ci la kajja woon biiru doom ji fekk mu gaañu sax nekkoon saxaaba bu baax dinañ ko ñëw insha allah léegi nag ginnaaw loolu dafa mer dem mënatu la nekk foofu yépp surtout bi yonente bi alayhi salaatu salaam ubbee fi nga xam ne mooy Quraysh laata loolu dafa daw Sham ngir lan nee na day fexe daal di convaincre la ki nga xam ne mooy le grand César le grand César byzantin ngir mu waajal armée ngir ñëw dal Médina ndax ka fa nekk moom gis nga ku bo gu baaxul ci moom ndax la muy woote gis nga bu jëmee kanam mooy nguuram gi day daanu ca la woon Sham nag mais ba mu fa nekkee am ay pion léegi nag moom da doon appuyé wu biir Madina ñam doon sukkandikoo mooy naafiq yi nga xam ne ci kilifaay arab yeeg ñooñu nga xam ne nekkoon foofu la Medina gëmuñu dara waaye dañ ne nañ dugg ci l'islam ndax kat suñu intérêt fi la ne ngir nit ñi ko ñu baree ngi dugg ci l'islam bu ko defee ñu man a doxal seen intérêt waaye nag lépp lu fi yàqu ci biir l'islam ñun ñoo koy yàq nag Abu ñoom la doon collaborer ñoom nag ñu waxtaan seen biir Abu Amir ne leen waajal leen benn jàkka boo xamante ne comme que jàkka la ñuy woote foofu moom loo fi tabax lu dul jàkka tabax fi église man na ne waaye tabax euh, ay ay ay kër ay ay cathédrale wala ay église moom man na ne léegi nag comme que moom fañ ne naafiq mooy nañ mel rek noonu la bu ñëwee fekk fu ñuy tabax ay kër Sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu moom danaan day tabax kër Sëriñ Tuubaa léegi ci wet gi léegi bu dee ay ay bu mu ñëw tabax zaawiye bu demee foo xam ne ay mosquée la ñuy wax moom mu tabax loolu le centre culturel islamique mu ne moom it day tabax kon nag Abu Amir ak naafiq yi ne dañuy tabax Medina tabax loo xam ne ab jàkka la mais nag du dara loolu nekkul lu dul ab siège la pour Abu Amir loolu projet boobu muy dem di yëy noppoo Hiraq la ngir mu ñëw dal Medina bu ko defee mooy ñu koy jàppale biir biir Medina foofu la ñuy mën a nekk di waxtaan di waajal seeni plan yu bon yi nga xam ne noonu la ñuy def ngir nërmeel l'islam léegi nag ñu ne nag dañuy waajal benn jàkka quoi ba tabax ko ci jamono yu metti yooyu yonent bi alayhi salaam ngi soxla alal soxla ay ñoom ñu nekk fa di tabax ab jàkka xam ne bàyyi ba yonent bi alayhi di waaj dem nag ñu naan ko yonent di waaj a génn di dem ci li nga xamante ne nii mooy <laughs> mooy xare gi ci xare bii di Tabuk ñu ñëw naan ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñun kat dañoo bëggoon nga ñëw inaugurer ñu jàkka ji mooy nga ñëw julli fi daal daanaka dañ koo def nag defuñu ko nag lu dul nag dañ koo def ngir rek lu njariñ rek ngir yiw rek de ngir ñi nga xam ne ñu néew ju doole ji ñi nga xam ne mënuñoo jóge fu sori fële ndax dañ koo sori foo xam ne fu jege côté masjidu Quba lañ ko def naan ñu sonn ñi nga xam ne tam ca sonn ak mag ñeeg ñun ñun ñun néew ju doole ji nga xam ne mënuñoo ñëw bay ñëw ci sa jàkk ji ñu defal leen jàkk boobu takat li ñuy wax bu dëgg parce que masjidu Quba mu nga ca wet ga léegi nag bu ko defee ñoom ñuy mën a jullee foofu ak loolu nag yonent bi alayhi salaatu salaam nag koom-koom li nga wane ci biti loolu la doon jàppal mu ne leen nag non comme que yéen yéen xam ngeen ne jamono ji man damaa nekk ci xare bii nga xam ne moom laay waajal te damay maa ngi nii di waaj génn ngir dem ci xare ak gi nga xam ne mooy Hiraql di léegi nag ni ngeen di def xaar leen ba ma ñëw léegi nag ci noonu le ñoom nag bu ma ñëwee dinaa leen fa jullil daal di leen koy inaugurer kon nag mbir maa ngi noonu kon inauguration yàgg na te tamit du loo xam ne ci kaw noonu rek lu bon la ndax yonent bi alayhi salaam waxoon na dina ko def waaye nag suñu borom insha allahu taala comme niñ koy gisee dina doxal leneen loo xamante ne jàkka jooju ginnaaw gi bu jógee Tabuk ci gàttal suñu borom moo koy xamal ne ko ñooñu jàkka masjidu diraar la mooy ma jàkka joo xam ne lor la te dara baaxu ca dañu ko samp mooy lañ ko samp lu yées la mu daal di digle ñu daal di dem daal di ñoom Maalik ibn Duxsum léegi nag radiyallahu anhum ñu daal di dem taal ko léegi ci noonu lañu ko yàqee jàkk joojule kon nag mbir maa ngi noonu le ci gàttal daal ci gàttal lool ñaafiq yi moom li ñu fa jëf mooy mooy keroog ci ay yàq moom rëy na rëy goo xamante ne nii mooy ne affaire baa ngi noonu daal léegi nag li nga xamante nii nag ci la yonente ma lay saar saam nag waajal nag ba génn nag jot nit ñi nag commencé di génn nan la ñu génn loolu gis insha allah taala ci daa bi wala taala sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyina